أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا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 ñetti xadis yi ñu mujj woon a gis te mu jëmoon ci wàllu li làmboo fitra mu doon xadis mil deux cent trois mu ne woon wa an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom an nabi mu muy jële ci yonent bi salawatu rabbina wa salaamu alayhi annahu qaala mu ne nee na alfitratu fitra xams juróom lañ wala mu ne aw wala boog mu ne xamsun juróom min alfitra bokk nañ ci li nga xam ne mooy fitra ni borom bi naka jekk tëggee te tegoon yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam muy seenu tëralin seenu yoon bi ci njëkk wu noon alxitaanu muy xarafal wal istihdaadu wat karaw naq moo tax al imaam waxoon ca su al istihdaadu xalqul aana wa huwa xalqu sha'r alladhi xawla al farj mooy wat naq te mooy wat karaw gi nga xam ne ñu moo wër pëy bi ñetteel bi mu ne woon wal wa taqliimul azfaar mooy lelli ay wex bi ci ñeenteel bi wa natful ibti buddi karaw poqataan wa qasu sharibi ak li nga xamante ne mooy wàññi ay naanu ay moustache mu tegoon ci hadis mil deux cent quatre mu ne wa an Aisha ta muy jële sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ashrun minal fitra fukk yoo xamante ne nii bokk na ci fitra ci naka jekk ni mu tëdd tëre euh, tegoon yeneen taam yi moom borom bi alayhi salaatu wassalaam eh, bi azza wa jal eh, bu ci njëkk xassu shaari bi wàññi ay wat wa i'faa'u al-lihya mooy bàyyi sikkim bi mu suq ñaar wa siwaak mooy ñetteel bi soccu wa istinshaqul ma muy sarax ndeku ndox alhamdulillah eh, wa qaslul azfar juróom bi di lelli ay we wa qaslul barajim juróom benneel bi barajim mooy raxas fi articulation loxo yi baaraam yi wa natful ibti juróom ñaareel bi buddi karawu pokataan wa xalqul anati ak li nga xam ne mooy wat karawu naq wa intiqaasul ma néewal ndox yi qaala raawi ki nga xam ne mooy ki solo xadiis bi nee na wa nasiitul man fàtte naa bu juróom euh, fukkeel bi illaa lu dul an takuna al madmada ah amaana mu nekk al madmada muy gàllax ndeku qaala Waki' al imaamu Waki' rahimahullah mu ne euh, wa huwa imaam an-Nawawi ne wa huwa ahadu ruwaatihi bokk na kenn ci ñu solo xadis bi ñu ne intiq mu ne intiqaasul ma néewal ndox mooy lan yaani lim ci jublu mooy al istinjaa waaw mooy al istinjaa mooy. li nga xamante ne boo demee ca wanag wa di seetlu di seetlu mu ne rawahu na xadis bi muslim imam muslim léegi waxoon na rahimahullah albarajim bi ba il muwahhadati wal jim wa hiya uqadul asabi'i mu ne barajim la doon wax niñ koy takkee baala ak jim boo xam ne moom la te lool mooy e, fi e, baaraam yi di lemoo wa i'fa'ul lihya lool mu ne maanaahu kaddu googu mooy lim ci jublu mooy laa yaqussu minha shay'a mu bañ ci wàññi dara hadis bi ci mujjoon mu doon mu ne woon wa an ibni umara muy jële ci sayyidina mawlana ibnu umar radiyallahu anhuma an nabi muy jële ci yenente mi alay saatu salam annahu mu ne nee na ahfu shawarib eh, mooy raser leen li nga xam ne mooy moustache yi léegi est-ce que mooy raser wala bam wàññi eku loolu waxoon nañ la ay masala yoo xam ne buñ ci accès dinañ ko gis allah wa aafu liha te ngeen bàyyi seen sikkim mu daal di sëq mu ne loolu muttafaqun alayhi al imam al hafiz an-Nawawi nal al Bukhari al Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo léegi boo fàttale ko ñu ngi doon topp li al imam al hafiz ibn Hajar ne moom lim ci dajale ci yi nga xam ne ñooy wax ci fitra yi quinze la euh, ñu doon jël par benn benn Eh, jataay bi njëkkoon ñu tàmbali woon ko tàmbali gisoon nañ alxitaanu mu doon bi njëkk tam noonu waa fa tegale nii xadiis sayna Abu Hurayra bu njëkk bi njëkk gis loolu la njëkk a tudd muy xarafal bi am njong wala téegal ñaareel bi daal istihdaad mooy wat karaw naq lool moom lañ gisoon bi weesu tey nag ñu war a jàll ci beneen bi ci tegu muy taqlimul azfar waaw muy taqlimul azfar yi waaw boobu moom la ñuy gis tey inshaa allahu taala muy taqlim al azfar eh, léegi eh, al imaamu al xaafiz ibn hajar rahimahullah mu ne qawluhu taqlim al azfar wa huwa taf'il min al qalam min al qalm wa huwa al qat' mu ne loolu mu ngi jóge ci al qalm mooy al qat' mooy ak dog dagg waaw moo tax ah ah ak dog dagg gi ngay dagg we voilà mu ne ci loolu la jóge ci loolee la jóge léegi nag mu ne wa waqaa fi hadith ibn umar qassul azfar mu ne rot na ci hadith sayyidina umar ibn umar abdallah yeneen saa saa waxe ko leneen mooy wa qassul azfaar yi mooy qassul azfaar la wax mooy ma c'est pareil mooy dagg al azfaar weyi kama fi xadiisil baab comme ni nga xam ne xadiisu bunt bi noonu la ñëwee léegi kon euh, mu ne wa waqaa fi xadiis yi hii fi fi baab alladhi yali bi la fi taqlim waaw la yi def qas waaw mu ne ñëwee na ci kàddu taqlim au lieu de qass comme ni mu ñëwee ci xadiisam moom Ibn Umar mu ne wa fi xadiisi Aïshata mu ne ñëw na ci xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa Anas ak sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne qassu ñoom ci seen xadis qassul azfar comme Ibn Umar bële qass à la place de taqlim qassul azfar mooy lelli ay we mu ne wat taqlimu am mu ne nag li nga xam taqlim moo gën a moo gën a jotale parce que taqlim comme que mooy dog dog waaw qas parce que qassu euh, mooy day tekki boo gisee boroom xam-xam yi di ñëw bu ñëwee ci wàllu moustache est-ce que dañ koy wat ba mu set wecc wala boog euh, kenn du ko set kenn du ko wat ba mu set wecc day nekk loo xamante ne nii dañ koy wàññi loolu alors que bu dee taqlim moom mooy ndox moom moo tax mu ne moo gën a moom am moo gën a jotale moo gën a joyu mu ne kantaab al azfar mooy jam'u zufur dañ naan zufur di wax zufur diw am na tamit euh, ñu nettali Abu Zayd nee na Zifr tamit am na euh, même bu dee ne ku mel ni yenn ci boroom xam-xamu lu koy dañ koo bañ léegi nag euh, loolu ci gàttal ci côté étymologique mooy baat boobu la lay tekki mu ne wal muraadu léegi nag muy ñëw ci li nga xam ne biñ gisee lii waa léegi lan lañu ci jublu mu ne wal muraadu liñ ci jublu nag mooy izaalatu waaw mu ne liñ ci jublu mooy izaalatu ma yazidu ala ma yulaabisu ra'sal isba'i min az-zufur waaw mu ne loolu nag boo gisee borom xam-xam yi di ko wax taqlimul anfar yonent bay saasaam di ko jàngale mais lan lañ ci jublu lan la ñuy dagg lan ana lan la ñuy dagg ci ci ci ci ci ci baaraam yi ci ci ci wey mu ne liñ ci jublu fii mooy daal di dagg li nga xaman dindi isaal dindi maa li nga xam ne yazidu day yokk ala ma yulaabisu ra's al is wala usba wala isba wala asba yëpp day baax usba léegi mooy boo jëlee sa baaraam eh, we bi nga xam ne mooy nekk ci kaw mooy fi nga xam ne fi la baaraam bi der wi baaraam bi daaraam bi ci boppam suux bi fi mu yem dar der bi am na ba we bi day sax bu ñëwee ba ba ba jëkkatiku nga xam ne dépassé na loolu lañ lay wax waaw moom la lay wax nii nga xamante ne nii euh, loolee ngay dindi li am na ndax boo ko bàyyee foofu bërëb la boo xam ne li anna al wasaxa yajtami'u fiihi fa yastaqzar wala fa yustaqzar ndax salte yi dañ fay taxaw moo dañ fay nekk di dajaloo surtout boo amee we weyu gudd boo ko dul seetlu bu bari ay salte dafay dugg waaw akramanallah man nga dem sax ci toilette yeeg yeneen yi ay ay salte yi di fa taq wala nga am looy jàpp ci loo xam ne foo jaar am foo kii am loo laal am même booy lekk ak loxo yu mel noonu mu des nga raxasu foog ne kii na mu des waaw loolu ak yeneeni fa xeelu salte yoo xam ne dañ ciy dajaloo léegi ne da gis koo xam ne baaraam ya dafa ñuul kuk mu wóor lii lépp ay salte la ba pare gudd fa yustakbar bu ko defee nag ñu koy seexlu léegi nag muy mer lu tax ñu koy seexlu mais moom la parce que quand même euh, borom bi dañoo tegal yonent kii da leen a yónni quand même euh, euh, ngir civilisation quoi nga yor we yoo xamante ne nii ñëpp di la moytu di la kii ba pare nag nga foog ne yaa nekk ci dëgg ba pare di di fuuñi tuñ di jàpp ne lan moo tax ñuy def lii waaw parce que ndax da ngaa sëqal say we wala iyaazu billah en plus rawatina bu dee daa am loo xam ne ay salte yu fa loose wu daal di fay nekk mu ne waqad yantahi ila haddin yamna'u min wusul al ma ila ma yajibu ghasluhu fi at-tahara mu ne ta salte yooyu di loose wu foofu di laqatu di nekk ci euh, ron baaraam yi noonu diggante bi ak baaraam yi dina àgg ci dayo boo xam ne ci stade boo xam ne mooy day tere sax ndox mi nga xam ne ndoxum jàpp boo jàpp la nga xam ne moom lañ la digal booy jàpp wala booy sangu set mu daldi nga tooyal ko que du du tooy ndax loolu waaw mu ne loolu nag waqad xaka ashabu Shafi'i fiihi wajhayn mu ne mbokki imam Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñu mbokkam yi moom imam al-Hafiz Hajar bi Shafi'i yi ñaari wàlla waaw fa qata'a al-mutawalli bi anna al-wudu'a hiina idhin la yasih mu ne al-mutawalli bokk ci sëriñ Shafi'i yi rahmatullah alayhi moom dafa dogu nit képp koo xam ne da bàyyi say baaraam ay salte di fa nekk di fa nekk di fa bari ba yenn wàll yi ci sa baaraam yow boo jàppee wala ngay sangu set du tooy yow de toute façon sam jàpp baaxul waaw non kooku sa jàpp baaxul waaye mu ne wax qata al-Ghazali mooy ñaari wàll yi mu lay wax léegi mu wax la al-Mutawalli moom dafa dogu ne kooku jàppam du baax mu ne waaye wax qata al-Ghazali fi al-Ihya bi annahu yu'fa an mithli dhalik kanta al imam al-Ghazali moom ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu daal di nettali ci téereem bi Ihya Ulumuddin mu ne non lu mel noonu dañ koy jéggale parce que lu tuuti la euh, dañ koy jéggale waaw mu ne wax tajja imaamul Buxaari mu ne imaamul Ghazali Abu Hamid al-Ghazali rahmatullah alayhi mu layele waxam ji bi anna ghaliba al a'rab la yata'ahaduna dhalik ndax li ëppoon ci kaw kaw yi surtout kaw ñu nekk ci kaw gi nga xam ne dañu yor ay jur yor ay kii am ay ay travaux manuels yu bari yu ñuy def ah mu dee ne seen wey du ñu ko dagg loolu moom du ñàkk tilim tilim yooyu di fa nekk ba pare di di di fa bari te ñu ñoom ñoom amuñu woonu habitude amuñu woonu aadaay di dagg seen wey wa ma'a dhalika te ñooñ daa amoon ay saxaaba seen biir te ma zalika ànd ak loolu lam yarit rotul fii shay'in min al lenn ci li nga xam ne mooy yeexitalu yonent bay sa sam foo xam ne amarahum da leen a digal bi i'adati salat ne leen hé yéen kaw yi day leen bu ngeen jullee te daggu ngeen seen weyi na ngeen reprendre seen julli wala yow ah julli nga pare aywa léegi demal dagg sa weyi après nga jàppaat nga julli waat loolu rotul imaamul hafiz ah, ah, ibn hajar mu ne wa huwa zahir lii nag al al-Ghazali rahmatullah alayhi wax rahimahullah ak tamit li nga xamante ne mooy tegtaloom loolu lu feeñ la mu ne laakin qad ya qad ya'liqu qad ya'liqu bi dhufri idha tala an-najwu liman istanja bil ma wa lam yum'in ghaslahu fa yakunu idhan salla hamilan lin najasa mu ne waaye nag ah mën naa lonku nit ki nga xam ne daa dem ci toilette yi akramanallah li ñu doon wax sànq di setloog ndox waaye raxasul bu baax te tamit bi mu paree raxasul loxoom yu baax salte yooyu man nay loge wu di nekk ci weya bu ko defee moom bu ñëwee di julli mu nekk koo xam ne daa yenu yóbbaal yoraale li nga xamante ne mooy ak sobe mu ne waqad axrajata soloona al bayhaqi al imaam al bayhaqi fi shu'ab ci téere bi shu'abul iman min tariq Qays ibn Abi Hazim ci yoonu Sayyidina Qays ibn Abi Abi Hazim bi taabi'i bi nga xam ne muxadram la fekk na jamono yonent bay saa saam d'ailleurs doon ñëw ngir seet ci yonent bay saa salaam ñu ñëw ñu ne ko yonent saa saam ngir naa dina quelques yaa quelques jours waaw moom mooy ki nga xam ne ki wér ci kenn ki nga xam ne ci taabi'i yi moo jële ci fukki saxaaba yi gën a màgg Sayyidina Abu Bakr solo na ci moom Seydina Omar solo na ci moom mooy jëlee na ci moom hadith jëlee na ci Seydina Ousmane Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Abdallah ibn Zu euh, Abdallah Zubayr ibn al-Awwam ak Seydina Abdurrahman ibn Awf Talha kii Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Sa'd ibn euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ah, moom itam jëlee na ci moom. ak ki nga xam ne mooy Sa'd ibn Abi Waqqas ñoom ñëpp radiyallahu anhum moom Qays moo tax al imaamu al-Suyuti di wax te alfiya ba naan Qaysun ma lahu naziru Qaysun ma lahu naziru Qaysun ma lahu naziru voilà <laughs> amul ku mel ni moom ci wàllu woowu <laughs> voilà moom moo soloo bi muy wax mu ne kene eh, qaala mooy mursal la mooy xamuñ ci ban saxaaba la ko jële mu ne salla nabi sallallahu alayhi wasallam fa awhama fiiha mu ne dafa julli fa awhama fiiha ci biir julli ji mu mel ni daa am da cee def defle mooy yoneen saa sam mel ni daa am julli ji daal am na lu ko xaw a def defle fa su'ila fa qaala ñu laaj ko waa yoneen saa bi ngay julli sànq mu ne fa qaala maa lan mooy tere balaa uhimu ba lool balaa uhimu ba duma dal warufuqu aydi ahadikum bayna zufurayhi wa anmulati te salte yooyu yu kenn ci yéen mu ngi nekk ci diggante li nga xam ne hmm, Euh, euh, diggante euh, baaraamam yi ak loxoom yi mooy mooy baraajim yi walla articulation yi yooyu voilà mu ne ta hadis bi rijaluhu thiqatun ma irsali mu ne góor ñu nekk ci càllale bi lu lu ñu wér lañ waaye mooy gis nga hadis bi mooy Qays jotawul yonent bi alayhi salatu wassalam kon mu ngi noonu léegi nag mu ngi noonee loo tax mu ne rufu yooyu nag yonent bi alayhi salaam bi wax mu ne ruuf yooyu euh, dañ koy euh, kii euh, pluriel bi mooy arfaad mu ne mooy yi nga xamante ne ay ruq la ñu nekk ci garamu dara yaramu doomu aadama bi kal ibiti wama baynal unsayn comme li toqataan ak yi nekk sa sa cër bi mooy sa pëy yow ku góor ki nga xamante ne nii da ngay amaale mooy euh, li nga xam ne moom la tubaab di wax testicules yi yooyu noonu diggante yooyu ne day nekk yoo xamante ne nii wal faxidayni ak diggante mooy pooj bi ci biir diggante pëy bi noonu ak ak ak sa pooj bi ah mooy ruq yooyu wa kullu mawdi'in ak bépp bërëb boo xam ne yajtami'u fiihi al-wasax fépp woo xamante ne nii mooy salte yi dañ fay man di eh, dajaloo di fa laqatu mu ne fa huwa min tasmiyati shay'i bismi ma jaawara mu ne loolu mooy tuddee am mbir ci turu jële ko ci turu la nga xam ne moo nekk ci wetam alhamdulillah mu ne kon bu boobaa xadiis yonent bay saasam bi Qays wax wa taqdiiru niñ koy natt la mooy kon wasax ruuguxi ahadikum mooy mooy ruq yooyu nekk ci doomu aadama yi salte yi nga xam ne yu kenn ci yéen comme que mu ne maanaa bi mooy annakum la taqlimuuna azfaarakum comme du ngeen dagg seen wey ah ba pare summa tahukkuuna biha arfaakum ngeen jël seen ruq yooyee di ko ci di ci di ci di ci di ci xesen bu buy xesen waaw fa yata'allaqu biha ma fil arfaaghi min al awsaax al mujtami'a bu ko defee nag mu mu mu takk ci seen lonk ci seen euh, baaraam yi li nga xam ne mooy salte yi nga xam ne ñoom ñoo laqatu ci seen poqataan yooyu ak seen ruq yooyu nekk ci doomu aadama te ay salte di fa nekk mu ne qaala abu ubayda euh, qaala abu ubayda mu ne al imaam Abu Ubayd mu ne loolu li ñu leen sàbbi alayhi salaam jubloon mooy ankara alayhim tuurul azfar wa tarqiq as a voilà li tax mu ne leen même di gis ne yooyu boo ko deful léeg-léeg sax nit ki imaam bi dina julli xaw a jax am jax jaxal bu dugg ci julli ji ndekete yoo li ko waral mooy cetuk ñàkk a toppatoo xoolal loolu rek sunna yi nga xam ne moom la borom bi tegoon yonent ci alayhi salaam quoi. voilà moo tax mu ne Abu Ubayd mu ne yonent bi alayhi salaam li mu bañ ci ñoom bañ ko ba di leen ko wax mooy. tuulul azfar gudd seen wey yi ni mu gudde woon wa tarki qas ak bàyyi guñ ko doon dagg waaw al imam al hafiz mu ne qultu ma ne wa fihi isharatun ila an-nadb ila tanzif al-maghabin kulliha waaw mu ne lii nag nekk na ci hadith boobu junju di tegtale kon nag ne non seulement yemul ci dagg wey yi kese di setal wey yi di leen dagg eh, bu ko defee salta yooyu bañ faade mais mooy ruq la wax yépp ci doomu aadama bi ci pooj yeeg eh, suufu li nga xamante ne nii Euh, mooy mooy mooy mooy ci suuru sakkaar bi euh, ñaari kiiwam yooyee yooyu yëpp mu daal leen di nekk foo xamante ni ay bërëb la yoo xam ne di leen seetal voilà kon mu ngi noonee yëpp nag fépp ci doomu aadama bi naka noonu euh, diggante paxu nopp yeeg foofu noonu ay bërëb la yoo xam ne surtout nopp bi noonu bërëbu salte la yooyu tamit baax na tamit di bàyyi xel voilà mu ne wa yustahabbu sopp nañ al istiqsa fi izalatiha waaw ilaa haddin eh, mooy nit ki def ay ay yitte ak tamit di topp ci li nga xam ne noonu lay eh, dindee li nga xamante ne mooy salte yi loge wu foofu ilaa haddin laa yadxulu minhu dararan ala usba waaw mais nag mooy nay dagg we yi mais ci eh, dagg boo xam ne mooy du ko du du du du gaañ baaraam bi par exemple jël sa coupongle di dagg say we ba dagg sa bopp wala parce que yow da ngay dagg ba ca catu fi nga xamante ne nii mooy fa sa fa sa fa fa fa fa fa webi di laal ak der bi nga dagg bay daggaale foofu nga xam ne boo ko bàyyee sax même boo daggee ba pare ndox sax boo ko laalee mu mel ni loolu tamit loolu nit ki tamit mu bàyyi ci xel bañ a deg boppam loo xamante ne nii ay lor la yoo xam ne moo ko tegal boppam te bu boobaa nag mooy lislaam waxu la loolu ah waaw la darara wala dirar waaw te tamit mbir yi mooy waxuñu la ngay kii dagg loo xamante ne dafa sës ca ca ca ca ca ba ba yow da ngiy gaañu waaw kay mu naa lool nag kon dañoo sopp mu dagg ko waaye ci anam goo xamante ne dugal lor ci baaraamam yi waaw mu ne wastahabba ahmad waaye mu ne wastahabba <laughs> sopp na ahmad al imam ahmad lil musaafiri ah, an yubqiya shay'an li haajatihi ila al isti'aan li dhalika ghaliba mu ne al imam ahmad nag sopp nag ngir ki nga xamante ne nii day tukki waaw moom na bàyyi ay wewam am lu ci ne waaw bu mu jagg weyi ba mu set daal di dem tukki parce que mooy ñoom seen tukki taa yooyu voilà man nga dem dajeeg loo xamante ne nii say we koy soxla wala ay liggéey yoo war a def ay taxan yoo xam ne yoo xam ne da koo war a ut yoo xam ne pour nga boo amee we la ciy gën a yombalal waaw wala tamit nga dajeeg loo xamante ne nii sa da pour nga mën a di défendre waaw man a kaata waa ji kaata bu bu bu bu ay agresseurs yi kaata bu baax waaw yooyu yëpp daa nekk loo xamante ni élément de défense la bu boobaa booy booy booy tukki dee ci bàyyi xel loo xamante ne man la laa dimbali ma di nga ko soxla ci sa aajo lu bari voilà mu ne nag léegi nag kon lan mooy àtteey dagg we àtteem mooy li nga xamante ne mooy dañ koo sopp léegi wax nañ la ne moo tax al imaam al xaafiz euh, ki euh, an-Nawawi alayhi bi nga xamante ne ci lay wax lool ci al minhaj rahmatullah alayhi moom mu ne am wa amma taqlimul azfar fa sunnatun laysa bi waajib kanta lelli ay we loolu sunna la loolu yi dëppoo nañ ci ba mu des fi nga xamante ne nii day ñëw bay loraate lor goo xamante ne non seulement da ciy loroo wey yi dañoo gudd gudd goo xam ne benn gis nga wax na la mas alaay bu dee ne dafa gudd ba salte yi di fa nekk ba yow léegi booy jàpp sa ndox mi du ca àgg loolu daal en tout cas même bu dee imaam al-Ghazali wax loolu lu ñu mën a dégg la moo tax imaam al-Hafiz ne zahir waaye li al imaam al-Mutawalli rahmatullah alayhi ci Shafi'i yi ak ñi ànd ak moom loolu moo gën a sàmm waaw mooy daal kooku dañ naan ko sawaay dajjel sawaay sinon sa njàpp mën naa yàqu parce que quand dañ laa tooyal loo ne la nag na nga tooyal fii te tooyaloo ko ndox mi àggu ci ca ci lan la jóge ci sax càggan waaw bu dee nag koo xam ne xamu ko woon kooku waxuñu ko dañ ko koy xamal mais nga xam ko ba pare di saggan bàyyi salte yooyu di nekk sa kii wey ba yow léegi boo jàppatee ndox mi du fa àgg loolu li gën a dëgër insha allah mooy loolu day yàq jàpp ndax loolu tafrit la waaw kooku mooy daa ëppal daa daa ak ak kii la dafa gàttañlu ci li nga xam ne moom la waroon a def waaw waaw waaw dafa gàttañlu ci li nga xam ne moom la waroon a def te xam ko kantaa xamul kooku dañ koy xamal après wallahu ta'ala a'lam al imam an-Nawawi mu ne loolu sunna la nekkul lu waajib waaw kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy àtte Eh, bi nga xam ne moo ci nekk boroom xam-xam yi dëppoo nañu daanaka dëppoo nañu ko ne sunna la ba mu des ci kaa yi ak tamit bi nga xam ne da ngay lor sa bopp waa yow àgg na foo xam ne sa we yi boo jekkee booy tëdd sax mën ngaa gajj sa bopp dagg sa bopp wala léeg-léeg nga def nii xosi sa bopp te doo ko yëg wala nit ki romb nga laal ko wala boog ki nga nekkal nga laal ko gadd gaañ ko ah loolu nag bu àggee loolu moom day xaram bu boobaa am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam dañ loolu xaram parce que day dugg ci la darara wala dirar yonent bay saa saa moo ñu ne bu lor sa bopp waaye bu lore yow non seulement yaa ngi lor sa bopp di lore te loolu lor jullit dafa nekk loo xam ne lu xaram la voilà boo gisee kon bu boobaa fi muy li lii tax mu nekk farata mooy dagg ko nekk farata mooy ci beneen leneen lu muy jur waaye du dagg we noonu kese ci kawam mooy nekk loo xam ne farata la mooy mbir la moo xamante ne sunna la wallahu ta'ala a'lam léegi buñ gisee loolee Euh, loolu mu des boroom xam-xam yi nag am na lu ñuy wax mais léegi bu ñuy dagg nan lañ fan lañuy commencer bii weesu xam nga bi ñuy wax ci wàllu euh, mooy euh, al istihdaad waaw mooy dagg karaw nag fan la ñuy commencer côté ndejoor bi parce que foog naa waxoon nañ ko mais wuuruma mais nañ koo xaar nii rek mooy ndax yonent may sa sam di Sayyidatu Aisha wax te gisoon xadiis bi ci Riyaad bi ne kaana yu'jibu a at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tahurihi wa fi ashyaa'ihi kulli aw kama qaal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon na koo xam ne ndejooru da koo yéemoon lool daa bëggoon lool di ndejooru ci buy sol daal buy boros buy buy buy bopp bi buy peñewu waaye buy laablu ak ci biram yi kon nag wat gi li gën mooy tàmbalee ndejoor fi nga xamante ne mooy nit ki bu dee koo xamante ne comme wat biñ doon wax wat karawu naq bu dee da ngaa jox koo xam ne moo lay wat comme sa soxna wala yu mel noonu mu la koy watal bu boobaa yow nit ki eh, na fexe féete ci yow fi nga xamante ne mooy sa ndejoor lay tàmbalee pas moom ndejooram parce que bu dee daa jàkkaarloog yow mu ngi mel ni rek kii wat sa bopp waaw kooku bu dee daa taxaw sa kanam jàkkaarloog yow mi muy wat bu jëlee sa ndejoor moom bu jëlee ndejooram ndejooram mooy sa càmmoñ yow mi jàkkaarloog di la wat voilà soit bu boobaa mu féete bu dee wat la. commencé ndejoor comme sa bos wala mais en tout commencé na commencer sa ndejoor bu dee tamit ki lay wat da ngaa jox sa soxna wala ngay watal sa soxna wala yu mel noonu mooy yow commencer côté ndejooram mais pas sa ndejoor ndax yonent bi saa saam kaana yu'jibuhu at-tayammun comme niñ ko waxe léegi léegi nag mu des hein hein ah, waaw léegi kon fan la ñuy léegi bu dee baaraam yi nan la ñuy tàmbalee ñu ne la loolu mooy foofoo mbir mi daal lenn la mooy dangay ngay commencer nejoor dem càmmoñ jeex na waaw baaraam bu nekk tànk buy wax luy yoxo yeeg yu tànk yi waaw que bu ñuy tàmbali léegi mais bu may bu may bu may bu may euh, xam nga dagg we bu dee ay fasak yooyu wolof walaat la koy wax <laughs> waaw mais bu dee man damay dagg samay we yu tànk yi laay tàmbalee wala yu loxo yi boroom xam-xam yu bari dañ ne yu loxo yi ndax loxo yi ñoo gën a màgg waaye imam Ibn Daqiq al-Ayn nag rahimahullah mu ngi naan ñooñu nag soxla ñu ñu joxe nga ab tegtal <laughs> ana lan mooy dëgëral loolu waaw waaw yaxtaaju man idda'a istihbaaba man idda'a istihbaaba taqdiim al fi fi al-qasr ala ar-rijl ila dalil waaw <laughs> mu ne koonoo kooku moom soxla na moom mu ëndil ñu ab dalil buy wane ne loolu mu wax noonu la que loxo yi nga war a tàmbalee ci tànk yi waaw waaw fa inna al itlaqa ya'ba dalik waaw ndax bu ñu lu ñu ndax doyal gi ñu doyal taqlimul azfar loolu bañ na loolu waay ne léegi ci loxo yi ngay tàmbalee ah <laughs> waaw loolu la ah. qult al imam al hafiz ibn hajar bu nettali mu ne qultu nee naa yumkinu an yuxada bil qiyas ala al wudu mu ne lii muy bañ ah man na nekk ñu jëla ko ci euh, qiyaas boo defee euh, raisonnement par analogie ak li nga xam ne mooy jàpp waaw mu ne quoi ndax jàpp loxo yi la ñuy tàmbalee yaa ayyuhal ladina amanu yaa qumtum ila salaati farsilu wujuhakum ah, wa aydiyakum voilà doo tànk yi la mujjee kon mu ne mën na nekk ñu qiyaas ko loolu voilà <laughs> loolu daal <laughs> waaw léegi ndax bi ñu la wax cinq kaana yujibu tayammun fi tahurihi wa tarajjuli ak mbiram yi wa fi sha'nihi kulli léegi nag kon mbir mi leen la léegi fan ngay commencer kon dangay ngay commencer sa baaraamu ndejoor loxo tàm ndejoor bi ngay tàmbalee commencer baaraamu ndejoor bi dem ci jeex bi jël càmmoñ bi naka noonu ndejoor dem ci càmmoñ bi léegi nag boroom xam-xam yi fii dañ fiy tudd ay mbir yoo xamante ne naan ay façon yoo xam ne bon Euh, mooy saxul ne ci yonent bari saa saab li jóge saxu ci ku mel ni ñoom al imaamul Ghazali rahmatullah alayhim daal nañ koy daal dina koy euh, nettali mais dangay ngay dagg weyi jaawatle voilà boo tàmbalee baaraam bu ndaw bi bi gën a tuuti après nga dem ci bi nga xamante ne nii mooy bu digg bi jóge ci bu digg bi dem ci li nga xam ne mooy baaraamu déy bi jóge ci bee bi daal di dem ci bi topp ci bi gina tuuti après dem mujjee bi nga xam ne moom la ñuy sàbbaale loolu am na ñoo xamante ne ci boroom xam-xam yi euh, loolu lañ wax ñenn ñi ne non non affaire bi da ngay tàmbalee bi nga xam ne moom la ñuy sàbbaale parce que moo ci gën a màgg moo gën a tedd ci li nga xamante ne mooy baaraam yi ndax moom la ñuy defee tashahhud booy tashahhud moom ngay tàllal waaw kon nag euh, loolu euh, bon <laughs> léegi nag bon sauf que. Euh, al imaam al Ghazali rahimahullah euh, bi nga xamante ne euh, loolu la wax am na ñu mel ni comme ñoom al imaam al al kii nu mu tudd waay Ibn Daqiq al Ayn wiñ doon wax moom bokk na ci ñi gën bañ affaire boobu ne lii man man moom li ma gën a <laughs> man moom li ma gën a bañ daal ci ci ci ci ay ay yu mel nii mooy mu jóge ci boroom xam-xam di jële ci loolu di wax loo xamante ne amul benn dalil bu mu tegu. waaw waaw <laughs> waaw loolu moom loolu moom ci baalim lay gën a ñaawe quoi <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee euh, ba pare euh, loolu même imaamu Nawawi mu ngi koy tudd ne moom li ñu sopp ci al minhaj al bidaa ñu tàmbalee bil musabbaha bi ñuy sàbbale al yumna bu bi nga xam ne moom la ñuy sàbbale après al wusta ginnaaw bi bi ci mooy bi takkaloog moom moo nekk bu digg bi summal binsar di après ñu tegu bi ci tegu moom mooy bi bi takkaloog moom ah après summal xinsar après ñu daal di jël bi nga xam ne moo ci tegu mooy ba gën a tuuti après summal ibham nga dellu te ba ba nga xam ne moo takkaloo woon ak bi ñuy sàbbal te mooy baaraamu bii bi nga dellu foofule voilà parce que lii mooy ñi nga xam ne dañu ne bon parce que comme que bi ñuy sàbbaale boo gën a tedd yow tàmbaleel foofee léegi nag bu dee ci càmmoñ bi nag ñu ne bon bu dee boobu nag bi xinsar bi ngay commencer mooy bi gën ndaw teg ci bi nga xam ne moo ci tegu muy binsar bi après daal di ciy teg nag ibham tub dem ci ibham bi mooy baaraamam dée bi mooy non non da koy tegale noonu mooy da ngay jógee bu dee càmmoñ bi da ngay commencer comme que da ngay ubbi baaraam yi sa sa loxo yi booy boo boo koy dagg ñoom loolu la mooy zahir bi nga léegi comme que ndejoor bi fi mu féete fi gën a féete ak ndejoor boo tàllalee sa loxo comme tàllal mel na kuy ñaan bu bi kan moo gën a jege droite fan moo féete droite ñu ne la bu ndaw bi ñu ne aha ah kon mu ne la jëlal boobu muy loolu lañ naan xinsar bi ci tegu mooy beneen baaraam bi ci tegu bi ci ta ta ta ginnaaw boobu mu takkaloog moom mooy binsar après boobu nag bi ci tegu mooy bi nga xamante ne mooy wusta bi mooy bu euh, baaraamab euh, bi ci digg bi après bi nga xam ne moom la ñuy sàbbaale après bi nga xam ne mooy baaraamab déy bi mu ne noonu la voilà